أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله الأمين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام حجة الإسلام أبو زكريا يحيى بن شرف annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahimahu llah fi kitaabihi riyadu alsalihin min kalaami sayyidi almursalin alayhi wa alayhim afdalu alsalati wassalam fi lbaabi alrabi'i walthalaathiin ba'da almi'atayn wa an abdillahi bni amri bni al-aas radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa min gaaziyatin aw sariyatin taghzuu fata'nam wa taslamu illaa kaanuu qad ta'ajjaluu thuluthay ujuurihim wa maa min gaaziyatin aw sariyatin tukhfiqu wa tusaabu illaa tamma ujuuruhum rawaahu muslim rahimahullahu taala wana alimaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah rahimahullahu tabaaraka wa taala rahmatan waasi'a mu ñuy ñëwaatal ci suñu chapitre ñu ngi nekk ba léegi ci dernier virage ci baabu fadlil jihaad chapitre deux cent trente quatre mu ne muy li nga xam ne mooy hadis hadis numéro mille trois cent quarante quatre ci hadis jataay bii ñu génn jeexaloon nañ mille trois cent quarante trois mu ne woon wa an abi musa radiyallahu anhu anna a'rabiyan ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama fa qaala ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ar-rajulu yuqatilu lil-maghnam war-rajulu yuqatilu li-yuzkar walillahi alhamdu wal minna tey ñu a gis xadis bi ci tegu mooy xadisu saydina abdallah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma muy xadis mille trois cent wan abdillah ibn amr ibn al-aas muy jële ci suñu abdallah ibn di ibn al-aas radiyallahu anhuma yal borom bi daal di kontaan ci ñoom ñaar te gërëm leen annahu qaala nee qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li saa salaam nee na ma amul benn mbooloo boo xamante ne nii dañoo génn ngir xare ji aw sariya mooy bon bu dee jamonoom mooy ñi nga xamante ne expédition yi nga xam ne yeneen saa salaam du dem day yónnee waaw day yónnee e, ñoom ñu dem amul benn ci yooyee boo xamante ne nii day dem xare ji ci yoonu yàlla taxzu dem xare ji ci yoonu yàlla fatarnam mu daal di am am màng am butin ba mu demee ba pare wa taslam mu mucc mooy ba mu demee mbooloo ma non seulement yàlla may na leen ngañaay mais amuñuy perte amul ñu faatu ñu ñëwaat illaa lulul ne kaanu ñooñee xat ta'ajjalu mooy njëkkale mooy jiitalal nañ leen fii ci àddina sulu say ujurihim deux tiers seen pay gi ñoroon a am mooy payu jihaatkat bi bu dee ne dañ koo mën a xaaj ci ñetti xaaj boo seetloo ñaar yi kon mbiru àddina bi la ñetteel bi beneen xaaj bi di alaaxira di payu alaaxira ñaar yi nga xam ne ñooyu àddina bi mooy lan mucc ak màng beneen bi beneen part bi mooy lan mooy àjjana te boobu alaaxira la léegi nag ñi nga xam ne dañoo dem xare ji déglul <laughs> bu baax a baax a baax ndax xadis bi dafa dafa dafa xaw a indi ay iskaal ci yenn ci boroom xam-xam yi bañ jàpp ne xadis bi xadis bi est-ce wér na sax ah, parce que xadis bi da waar waaru quoi mais dinañ ci ñëw <laughs> léegi ci insha allah ci njàngat yi mais déglu ma lii ma wax <laughs> lu ama am solo nekk nii waaw comme ni nga xam ne. Euh, loolu dinañ ci ñëw léegi gin ko leeral insha allah kon mu ne ñooñu bu dee daa mbooloo wala ab sariya boo xam ne dañoo dem xare ji ñu gañe ñu mucc ba pare amaale màng ñooñu jiital yàlla jiitalal leen seen pay deux tiers seenu pay waaye wama min ghaziyatin amul ñenn ñoo xam ne ñuy ñuy mbooloo mu dem di xare jaaw sariya wala boo xam ne yeneen saa saa moo leen yónni demul tuxfiqu tuxfiqu mooy boo xamante ne nii ah ba mu demee nag affaire yi euh, demewul comme comme biñ jàll quoi voilà loolu mooy tuxfiqu ah bañ demee de mooy am na loo xam ne mooy sooy na mooy bon pas sooy parce que tuxfiqu en fait euh, <laughs> loolu moo ma nar a te baat boobu du du baat bi bi bi approprié dëgg-dëgg euh, mooy comme bu waa ji demee euh, comme nit koo xam ne dafa dem bi rëbbi mais ba mu demee rëbbi dafa ñibbisi mais lam soxla woon mooy amul voilà loolu mooy tuxfiqu mooy bëggoon naa am dara waaye ba mu demee di ko wuti amu ko wala kuy sàkku dara dem di ko sàkku amoo loolu mooy tuxfiqu waaw loolu mooy tuxfiqu voilà mooy taxiibu waaw kon nag bëggoon mooy bañ demee de façon ñuy dem di jihaad di xare ji di nga bëgg am ngañaay ci say noon yàlla dimbali la ngeen am fa màng mais mooy buñ demee amuñu fa lool loolu mooy toog fiqu na yeneen saa saa nag ne amul benn loo xamante ne nii ab kii boo xam ne tuux mooy ab day dem ah, ñoo xamante ne nii ah, ah, loo xamante ne ghaziya mbooloo boo xam ne dañoo dem xare ji après nag mooy amuñu ngañaay te amuñu fa butin waaw kay léegi lan mooy xew mu ne ñooñu watu saabu ba pare nag ñu laal leen sax mooy ñu faat leen illaa lu dul ne ma dina mat ujuruhum seen pay parce que ñaar yi ñu waroon a am muy mucc ak lan ak manque du butin de guerre mais amuñu ko non seulement mucc ñu dañ leen faat waaye ba yàlla tere ñuy am butin de guerre kon ñooñu bu ñu faatoon dañuy am seen yool lay mat mu ne rawaahu hadis bi solo na ko muslimun al imaamu abul husayn di musulibu muslimu bunul hajjaj al qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce moom dong moom moo solo ñu ne lu déet li imam muslim wéetewu ci al imamu sëriñam ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi hmm? daal di woon koy solo na ko noon bokku taalibeem Abu Dawud ak al imaamu an ak Ibnu Maaja mooy kon at moo ko solowul ci waa kutubus mooy waa sunanul arbaa kanta imaamul Bukhari tafarrada muslim muslim dafa wéete rahimahullah ci hadis bi wëllif imam al-Bukhari al-imam muslim rahimahullahu ta'ala al-imam muslim rahimahullahu ta'ala voilà mu ngi ko di kitaabul imaara baabu bayaani qadri sawaabi man ghaza fa ghanim wa man lam yaghnam foofu mu ne hadathana ñaari version la ci indi kanta bii mu indi ci riyaat bi mooy bi mu ci teg bu njëkk bi bokkul ak bii beneen bi la ci teg beneen bi la na njëkk yi su boobu mu ne haddathanii boobu haddathanii nettali na man kese Muhammad ibn Sahl at-Tamimi muy Muhammad ibn Sahl at-Tamimi di Muhammad ibn Sahl ibn Askar ibn Umara at-Tamimi Abu Bakr al-Baghdadi wa at-Tamimi mawla al-Bukhari al-Baghdadi rahmatullahi alayhi génn àddina cinquante et un rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana ibn abi maryam mu ne kii nekk le mooy ibn abi maryam di sa'id ibn al-hakam ibn muhammad ibn salim ñu xame ko ci ibn abi maryam al-jumahi mawlahum al-misri rahimahullahu ta'ala génn àdduna deux cent vingt-quatre rahmatullah alayhi qala mu ne akhbarana nafi' ibn yazid mu ne ci nga ñu nettali mooy Naafi' ibn Yaziid di Naafi' ibn Yaziid Abu Yaziid al-Kalaa'i al-Misri al-Iskandaraani génn àddina 168 rahimahullah mu ne haddathani nettal man kese Abu Hani di Abu Hani Humayd ibn Hani Abu Hani al-Khawlani muy Abu Hani al-Khawlani al-Misri rahimahullah moom mii nag la ñenn ñi nga xam ne hadis bi dañ koo defee nangu ndax ñoom ni ñu ko déggee naan moo est kii nii kii nii majhul la xamuñu ko alors que non <laughs> ku dëgër la ah. moo imaamul hafiz euh, tënk wax yëpp ne la basa bi amul benn problème waa ji c'est passable quoi <laughs> voilà <laughs> mu ngi noonu quoi moo na ibn abi hatim moo abu hatim ar-razi mun a salihul hadith imaamul nasa'i ne laysa bihi ba's amul benn problème voilà kon ad-daraqutni ne euh, misr yun la basa bi aw ab égyptien la boo xam ne amul problème kon xam nga ne loolu euh, imam al-adhabi ne misriyun saduq mirk misri la waaye ku dëgër la ku ku dëggu la wala kon loolu yëpp euh, <laughs> manuñoo euh, dàq waat que ñooñ ni ñu dégg xadiis bi la moi mooy bon dégg am te loolu dinañ ko gis léegi insha allah kenn loolu lépp jaru voilà mooy xadiis bi xadiis la bu wér mu ne ko Abu Hani rahimahullahu ta'ala kon génn àdduna 142 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani nettali man dégg Abu Abdurrahman al-Hubuli mu ne ki ma ne tama euh, Abu Abdurrahman di Abdullah ibn Yazid al-Ma'afiri Abu Abdurrahman al-Hubuli al-Misri génn àddina la son rahmatullahi alayhi an Abdullah ibn Amr moo ko jëlee ci Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Su'ayd ibn Sa'd ibn Sahm ibn Husays ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi as-Sahmi Abu Muhammad ibn Abd al-Rahman ibn Abu Nasir eh, doomu Rayta bint Munabbi <laughs> yaa eh, ndeysaan Eh, eh, radiyallahu anhuma bon dañoo wute bu baax ci kañ la génn àddina ñii ne la 63 ñii ne 160 non 63 ñii ne 65 ñii ne 67 ñii ne 68 ñii ne 69 ñii ne 73 ñii ne 60 ñii ne 77 voilà loolu euh, lépp ay wax la ak tamit fan la génn àddina dañ cee wute radiyallahu ta'ala anhuma wardaahuma annahu qaala mu ne qaala rasuulullahi sallallahu min ghaaziyatin aw sariyatin fa ta'namu wa taslamu illaa qad ta'ajjaluu thulutha ujuurihim wa ma min ghaaziyatin aw sariyya tufiqu wa tusaabu illaa tamma ujuuruhum léegi bu njëkk bi xoola te mooy leeral li ma doon wax sànk doon wax naan ndax payu jihaadkat bi buñ ko xaajee ñetti xaaj ñaari xaaj yi pour àddina yeneen benn beneen xaaj bu mujj bi pour alaaxiral yeneen saa sax moo ko leeral xoolal ci bi mu njëkkandi imam Muslim mu ne haddathana Abd ibn Humayd mu ne nettana suñu sëriñ di Abd ibn Humayd di Abd ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad al-Kissi rahimahullah génn àddina 249 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdullah ibn Yazid ibn Abdirrahman mu ne ki ñu ne sama Abdullah ibn Yazid eh, eh, Abu Abdirrahman maanaam Abu Abdirrahman Eh, eh, rahimahullahu ta'ala al-Qurashi al-Adawi al-Makki eh, rahimahullah génn àddina deux cent treize ñii ne deux cent douze am ñu ne deux cent quatorze rahimahullah qaala haddathana Haywa ibn Shurayh mu ne nettana Haywa ibn Shurayh de Haywa ibn Shurayh ibn Safwan ibn Malik at-Tujibi al-Kindi wa Abu Zur'a ñii ne Abu Yazid al-Hadrami al-Misri rahimahullah taala génn àdduna cent cinquante-huit am ma wuute cent cinquante-neuf am ñu ne cent cinquante-trois wallahu taala alam an abi hani kon abu hani moom xaywa jële ko ci wa ci abu hani biñ gisoon sànq alxawlaani almisri rahimahullah an abi abdirahman alxubuli gisoon nañ ko abdirahman an abdillah ibn amr radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala ma min ghaziyatin taghzu fi sabilillah fa yusibuna ghanima illaa ta'ajjalu sulusay uju ajrihim min al axira wa yabqa lahum sulus voilà wa in lam yusibu ganimal gis nga ma min ghazi amul benn groupe boo am ci yoonu yàlla fa yusibuuna ñu dem ñu faat leen ñoom ñëpp ah ñu laal gañe am màng lu dul ne ta'ajjalu ndax bu boobaa mooy mucc nañ te am nañ li nga xam ne mooy ñëwaat nañu dëgg ba pare yor màng mooy jiital nañu jiital nañu seen bopp borom bi jiitalal na suru say deux tiers bu ñu xaajee ñetti xaaj ñaari xaaj ya seen fay ba ñu waroon am bu mat sëkk bu ñu ñëwee ñetti xaaj yëpp comme que ñaari moom fii la ñoom def nañ ko fii am nañ ko fii ci àddina bi wayam xaamu dese la mu sulus muy ñetteel bi ñu ñetteelu xaaj bi wa in lam yusibu bu dee nag dañoo dem ganima mooy amuñu benn màng ba pare ñu faat leen loolu la beneen bee koy laal ndax bu deen dafa dem après ñu daal di mucc mooy am na benn boo xam ne mooy am nañu mooy am nañ yoolu euh, le fait que ñu mucc voilà mu dese leen ñaar yawmal qiyam waaw mu ne tammalahum ajruhum bu dee ne dañoo dem lan gu siy waaw mu nga xam ne loolu dañuy nekk ñoo xam ne nag seen pay day mat sëkk waaw kon moo loota loolu li koy leeral mooy tuxfiqu wa tusaabu illa tamma ujurum mooy ñu dem amuñu fa màng waaye wa tusaabu mooy ñu daal leen faat beneen riwaay bi léegi nag xoolal xadiis bi <laughs> daal indi nag ay wax ci boroom xam-xam yi yoo xam ne moo dañu jàpp ne lii léegi dañuy xool imaamu Nawawi rahimahullah wax ci al-Minhaj ah rahimahullahu taala waaw léegi mu ne euh, euh, euh, léegi muy nettali bu muy sara xadiis bi al <laughs> imaamu Nawawi mu ne xadis euh, fii nii nag qaala ahlul euh, après jeex na loolu après la doon dañu mooy an yaxzu fala yaxnamu shay'a ixfaaq loolu gisoon nañ ko mooy ki dem comme kurub bi amul dara waaw mu ne ko wa daalika kullu taalibi xaajatin idaa lam tahsul faqad axfaq képp koo xam ne day moo tax yufiqu la voilà du yaxfaqu comme ni ñenn ñi def mooy euh, képp koo xam daam lu muy sàkk waam demee waaye amu ko waaw kooku comme axfaqa as-saa'idu idaa lam yaqa lahu sayd mu ne nag wa amma maana alxadis li ñu soxlal fii imaamu Nawawi rahimahullah mu ne maanaa xadis bii nag fa sawaabu alladi laa yajuuzu ghayru li nga xam ne moo jub ci déggin bi nga xam ne mooy mayul possibilité nga koy dégg neneen sinon di nga am problème ah waaau loo xam ne yellul lu koy dégg neneen lii may bëgg a wax la man imaamu Nawawi te loolu mooy lu al imaam al qaadi Iyaad waxoon lu jiitu la ak ñu ko jiitu woon rahmatullah alayhi mu ne mooy lii la annal ghuzata ken ñiy dem xare ji ida salimu bu dee dañoo dem daal di mucc waaw aw ghanimu wala ñu am màng amum koom butin de guerre yakunu ajrum aqalla min ajri ajri man lam yaslam bu boobaa ñoom seenu pay day gëna néew payu ki nga xam ne moom muccul waaw payu ki nga dem nga xam ne dafa dem xare ji waaye muccul ah kooku moom mooy koy gën a matal waaw aw wala bokk salima mucc na waaye walam yaxnam waaye salima waaye mucc na waaye amul màng mooy dafa dem faatuñu ko waaye am na amul màng kooku it ki nga xam ne dafa dem ñu faat ko te amul euh, euh, ma kooku moo gën a matale ñaar ñii ñëpp moo gën a matal ki dem am mucc ba pare am màng moo gën a watal ki nga xam dafa dem mucc waaye amul ngaañ amul ngam amul màng muy butin de guerre lool parce que ñetti yi moom laa la wax sànq bi koy firi mooy ñetti pay la yoo xam ne yëpp àllaaxira mais bu dee ne ala da ngaa am yi yooyu dañuy taxaw pay ga nga waroon am ñeneen ñaari yi nga waroon am àddina ak àdd àllaaxira mooy lan mooy mucc ak am butin de guerre muy màng beneen bi mooy aljana léegi nag boo sauf yooyu bu dee ne yow borom bi daa def amoo ñaar yii ci àddina mooy màngoo ba pare ñu faat la bu boobaa lam lay fay àddina day alaaxira day gën a foor voilà te ki nga xam ne moom amoon na yi ba pare ndax jiitaloon na ko lenn lu mu koy fay mooy publicité bi la euh, waaye film ba mu nga ca kanam <laughs> mu ne wa anna al-ghanimata hiya fi muqabalati juz'in min aj min ajri ghazwihim këne màng mi daa nekk loo xam ne day taxaw place ci kanamu mel ni day weccoo lenn ci li nga xam ne mooy pay gi ñu waroon a am ñoom ci seen xare bopp bi leen yàlla naroon a dencal yawmal qiyam léegi fa ida xasalat waaw <laughs> fa bu dee ne daal dina ñuy am lahum ñeel leen mooy màng faqad ta'ajjalu sulha ujurihim mooy ñu mucc ba pare am daal di màng mooy jiitalal nañ leen ñaari xaaj ci ñetti xaaju li nga xamante ne mooy seen fay almurattab bi nga xam ne moom lañ toftaleen la borom bi teg ci alal xas wi ci bu ñu xare te ñu ci lim ci tegoon waaw mu ne wa takunu mu nekk hadhihi al ghanima lii nga xam ne mooy màng mi min jumlatil ajri ci euh, mbooloom ci li nga xam ne mooy ci pay gi lay bokk wa hada mu ne mu muwafiqun li ahadithi sahiha al mashhur an mu ne lii nag mooy li dëppook xadiis yi nga xam ne dañoo wér te siiw ñu jële ko saaba yi radiyallahu anhu ka qawli ko wax man minna man maata walam yakul walam yakul min ajri shay'an wa minna man ayanat lahu samaratu fa huwa yahdibuha ku doon wax lool <laughs> loolu gisoon nañ ko ci Riyad bi léegi nag yow bii mu ne nag bay a moom ne da ngay toog rek <coughs> man may wax après ngay jàll te deesul la ngool ndax yaa ngi jàppam jàppo xam nga loolu gisoon nañu xadiisu kii Seydina kii nu mu tuddati Abdurrahman ibn Awf Xabbaab ibn al-Arat ñoom ñépp radiyallahu taala anhum ñi nga xam ne mooy naa Abdurrahman keroog bi nga xamante ne nii ci lañ ko tegal ndogo mu nar a ndogo mu fàttaliku Seydina Mus'ab ne qutila Mus'ab ibn Umayr wa huwa xayrun minni taay rek ñu ngi koy fàttaliku benn mu ne wax qutila Hamza waaw ñoom ñëpp waaw Seydina Xabbaab it lu mel noonu la doon wax waaw kene ñun de mbaadu nekkul ne borom bi dañoo jiital waaw suñu pay fii ci àddina mooy lenn ci seenu pay waaw kay loolu la lay wax ne nag saxaaba yooyu doon euh, wax loolu naan ah am na ci ñun ñoo xam ne dañoo faatu comme Seydina Musab waaw fekkewuñ jamono ji nga xam ne l'islam ji yaatu na mang yi bari na waaw ñoom fekkewuñ loolu ah lekkuñ ci seenu pay dara wa min naa am na ci ñun man koo xam ne ay naat ñor na xomb comme bu doon garab la samaratu mooy euh, garabu euh, jihaadam gam doon def mais garab googee meññeef yu rafet yi mu génne te ñor foofu way andi boobaa bu koy witt di ko lekk am ñun ñoom looloo xew voilà mooy ñoom ñi dund lu gudd ñoom Seydina Abdurrahman na Awf génn àddina ci jamonoy Seydina Ousmane nga xam ne après lu bari am nañu ko jële ko ci xare yeeg yooyu moo taxoon mu doon fàttaliku lool de da doon wax ne Seydina Musa moom moo ma gën ndax kii moom moom payam laalu ci dara alors que ñun suñu pay laal nañ ko fii naka noonu Seydina Xabbaab ginnaaw am loolu doon wax bi nga xamante ne ndax moom ah, euh, jamono Seydina Ali bi mu ne xilaafa xilaaf Seydina Ali la génn àddina Ibnul Arati radiyallahu anhu tax xadiis yooyu yëpp seen ñaari xadiis yooyu gisoon nañ leen fii ci Riyadus Salihin kon nag mu ne loolu li tax saxaaba yi doon wax loolu ñoom ñii te ñoo gën a xam nit ñi kenn ki mooy Seydina Abdurrahman ibn Awf bokk ci fukk yi gën a màgg saxaaba yonent bay sa sa ak Seydina Xabbaab bokk ci al awwaluun ñu njëkk a dugg ci l'islam bi waaw bëgg fokk masaahidu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam jóge màkk gàddaay loolu ab ba pare fekk ay xareen kooku ñoo la gën a xam li ñuy wax li tax nag loolu ñu ci ñu ci di di xam di comparer seen bopp ak xam ne ñoom jotu ñoo fekk xéewal yooyu yëpp dañoo faatu seen mbokk ya ñoom Seydina euh, Mus'ab ak ñoom Seydina Hamza ñooñu xam nañ ne kon aji ñaari ñoom dañ leen a jiitalal seen pay ndax ñu ngi nii di ci xéewlu voilà mu ne loolu rek la xadiis bi di wax mu ngi nii moo tax déggin bi manula ñàkk nit ñi dégg ko nii xadiis voilà mu ne fa hada alladhi dhakarna imaamu Nawawi rahimahullah mu ne gis nga ñu tudd huwa sawaabu mooy nag li jub ko xamee nii rek jeex na ba am benn iskaal amul benn lënt lënt mu ne huwa zahir te li nga xam ne mooy li feeñ zahirul xadiis li feeñ ci xadiis bi walam yaati xadiisun te mu ne dikkul beneen xadiis sarihun bu leer sahihun bu wér yu xaalifu hada buy wutee xadiis bi kon nag fa ta'ayyana hamluhu ala ma dhakarna léegi nag kon mu nekk loo xam ne day yell day nekk loo xam ne mooy li ràññeeku walla mooy ñu yenn xadis bi ci lii ñu tudd ñun al imaamu an-Nawawi mu ne waqad ixtaara al qaadi Iyaad al imaamu an mu ne te al imaam al qaadi Iyaad ibn Muusa al Maaliki dëkkoon fii ci Rabaa rahimahullah moom lii la tànn maanaa haaza alladii dhakarnaa maanaa bii nga xam ne moom la ñu wax mu ne baada ginnaaw gi nga xam ne al qaadi Iyaad xikaayat yi ci la ci la nettali woon fii tafsirihi ci furi aaya euh, hadis bi aqwalan ay wax yoo xam ne faasida yu yàqu la <laughs> voilà parce que imaam al qaadi Iyaad dafa dafa nekk koo xam ne dafa tudd wax yi ci am façon yi nga xam ne am nay boroom xam-xam yi di wax ci maanaaw hadis bi après mu dàq yooyu saxal bii nag nga xam ne moom la imaam an-Nawawi wax après ginnaawam moom. léegi nag léegi nag muy ñëw nag ci <laughs> yooyu mu ne imam al-Qadi Iyad rahimahullah da koo tudd muy ak aqwalan fasida muy aqwalan yoo xamante ne nii fasida yu yàqu la ak aqwalan yoo xam ne fasida léegi nag mu ne minha bokk na ci wax yu yàqu yooyee <laughs> qawlu man zaama waxu ñeent te ñi mu yow ay borom xam-xam lañ ah c'est pas n'importe qui de toute façon n'importe qui yi seen affaire rawul hadith sax bañ ciy wax <laughs> voilà mais bon wax joo xam ne daa wuteeg loo xam ne dëgg moom waaw du tout le temps la war a xam-xam ndax baasil wala faasi la ju yàqu waaye moom <laughs> léeg-léeg mbir ñi parce que buñ ko dàqewul noonu mooy day saxal loo xam ne day dàq xadiis boo xam ne dafa wér ci yonent bi saa salaam loolu la ciy bañ nag mu ne bokk na ci wax yooyu nga xam ne dafa yàqu mooy xawlu wax man zaama ñi nga xam ne dañ leen anna hada al hadith laysa bi sahih waaw waaye wax ju yàqu ji mooy lan daan hadith bi wéru moom lañ doon wax sànq naan euh, euh, di jam ci ruwaat yi ki nga xam ne euh, mooy aba hani mi nga xam ne mu ngi ci càllale bi waxoon nañ la ko sànq léegi mu ne <laughs> waaw <laughs> rahmatullah alayhi léegi mu ne kon léegi kon kon kon mu ne mu ne mu ne mooy kon dañu ne laysa bi sahih wérul wala yajuzu ñoo xam ne dañu ne comme que hadith bi wérul wala wala yajuzu an yanqusa waaye warul muy muy muy wàññee ko sawaabum bil ghanima waaye yow parce que ñoom dañ ne mais mais màng nan la mën a wàññee euh, fay gi leen yàlla waroon a fay àlaxira sa way non hadith bi daal wérul quoi kamaa lam comme li nga xam ne wàññiwul sawaaba ahli badrin wa hum afdalul mujaahidiin wa waa badar am nañu am na ñu jihaad am nañu nañu màng te loolu wàññiwul seenu pay dara kon nan lay wàññee euh, payub ñeneen yi waaye wa hiya afdalu ghanimata màngum badar mooy bi gën ci li nga xam ne mooy euh, euh, mooy màng moo xamante ni mooy mooy mooy màng mu masa am ci l'islam te wàññiwu leen xaala mu ne wa hiya afdal xaala mu ne wa pare mu ne wa zama ba'du léegi mu ne wa zama ba'du haula'i léegi nag ñi wax nii ne hadis bi wérul mooy il faut nga seet fan ngay ñàkk wërale hadis bi voilà mu ne ñoom ñeen ñenn ci ñenn ci nag nee nañ anna aba hani Humayd ibn hani rawihi majhul ñu ne abu hani mi ngi sànq que nañ bokk ci ñu solo hadis bi ñoom xaywa ci ñoom la ko jële ak yooyu mu ne euh, ñoom wéruñu quoi ko ku ñu xamul la war a jaxul hadis as-sabiq ñu wax hadis bi jiitu euh, fi anna al mujahida yarji'u bima nala min ajrin wa ghanima xam nga xadis bi jiitu ban la woon ci euh, mooy euh, xadis bi nga xam ne da doon wax ne ki nga xam ne daa day day day day day day day jihaad ci yoonu yàlla après bu jihaadee après ñu daal di moo daal di am euh, ngañaay day dellu après ànd ak dellu ak la moo xam ne moom la am am xaniima am am ngañaay day dellu am li nga xamante ne nii mooy la am ci pay ak ak màng mam am léegi nag ñoom nag seen seen problème yépp c'est foofu quoi <laughs> parce que dañ ne xadis boobu day wane ne kon ñoom dañuy am màng benn ba pare am pay kon xadis bi nag bëgguñoo wax ne pay gi mooy màng mi day wàññi pay ga ñoom noonu lañ ko déggee quoi <laughs> mu ne kon fii am na al mujaahida yarjon bi maa la min ajrin day dellu jóge ca xare ba ak li nga xam ne moom la moom la tonowu am ko min ajrin ci pay waxani maak ak mang farajjahuhu ñu daal di koy féeteel kaw nootale ko ala hada al hadith ci hadith bi li shuhrati wa shuhrati rijali ndax hadith biñ la wax sànq ni mu siiwe ak ay góor ña ko solo rahmatullah alayhim ñoon ni ñu siiwe wali annahu fi sahihayn te hadith bopp ci sahihayn la ne mooy sa imam al sa imam muslim mu ne wa hada fi muslim alors que hadith bi xaasa imam al bukhari indiwu ko imam muslim moom kefe moo ko indi wa mu ne imaamu Nawawi nag di tontu mu ne wa hada wa hada al qawlu batilun min awji mu ne kanta wax ji moom bi jéema doyadal xadis bi ci lii mu ne loolu wax wax ju neen la ci ay wàllu yu bari fa innahu la ndax lu tax ma wax lool parce daa amul ab ab ab bëjjoo ab ab ab opposé amul ab ab ab xadis bi ñu wax wa bayna hada al bi al mazkur bi ñu tudd bu ñoom bi bii xadis bi ñu nekke fa inna alladhi fi al-hadith as-sabiq hadith bi jiitu ba mu naan ci oh, oh, aji ka ci dem jihaad day dellu ànd ak buy dellu ànd ak li nga xam ne mooy li mu mu mu tonowu li mu am ci màng ak ak ak pay mu ne mais hadith boobu lenn kese la wax fa inna alladhi fi al-hadith sabiq ruju'u day wane rek daa leen rek la ñu jox information que ne waa ji day dellu bi maanaa la min ajrin wa ajr wa ghanima ak mu am pay ba pare am koom am am am màng butin walam yaqul ta waxul foofu mukk traité wul bi innal ganimata traitewul est-ce que mang ma mu am tanqusul ajra am la que day wàññi pay ga muy am dina am pay kay mais est-ce que pay goog day mat dëgg-dëgg ndax am na mang wala déet loolu waxu ko wala xaala te waxul tamit que ne ajruhu ka ajri man lam yaxnam te waxul tamit ne payam xadiis boobu waxul mukk que ki nga xam ne daa ñëw dem xare gi am butin de guerre ba pare mucc nee na la day am pay am am am màngam waaye est ce que dalaa wax ne kooku payam googu moo ki nga xam ne dafa dem ñu faat ko fa te amul màng ñoo yem loolu la la wax xalis boobu waxu la lool foofu wóom mutlaq kon xadis la boo xam dafa jooyal boo xam ne dana la rek ki nga xam ne daa xare yi yàlla def mu am gañaay ba pare am fa butin de guerre buy dellu day dellu ànd ak euh, butin de guerre muy màng waaye ak pay waaye est ce que dalaa wax pay boobu ni muy tollu est-ce que wàññeeku na am par rapport ak ka nga xam ne ba mu demee moom dañ koo faat waxu la loolu kon loolu dafa nekk xadis bu jooyal wa hada alors que suñu xadis bi muqayyad dafa tënk xadis boobu di wane ne taxawal de pay goog muy delloo bokkul ak pay gu mata mata mat sëkk comme ki nga xam ne dafa dem ñu faat ko fa amul mànga kon nag fa wajaba hamluhu alayhi kon nag mu daal di war ñu jël suñu xadis bële boobee yan ko ci bii bii mooy al muqayyadu al mutlaq yoxmal al muqayyad day ñëw di tënk li nga xam ne mooy xadis bu joyu kon lool kese la waaw mu ne kon loolu la wa amma qawlum kon loolu tontu na ci te leer na mu ne amma qawlum abu hani majhul kanta wax ji ne abu hamil maj abu hani majhul ku ñu xamul la moom mu ne lool faxalatun lool njuumte la faaxish goo xam ne gu yàqu la waaw bal huwa saqatun mashhur ku dëgër la ku siiw la waaw rawaa anhu al-Layth al-imaam al-Layth ibn Sa'd soloo na ci moom al-Misri wa xaywatu muy xaywa mi nga xam ne gis nañ beneen euh, càllale wa ibn Wahb ak Abdallah ibn bu ñoom ñu dëkkoon Misr wa xalaa'iq min al-a'imma ak yeneeni mbooloo ci a'immatul hadiis yi jëlee nañ ci moom waaw muy ku dëgër ngeen naan lan tere nga imaamu Daaraqutni ñoom ñëpp naan la ba'sa bihi ñoom imaamu Nasaa'i imaam al-Haafiz Ibn Hajar finalement yooyu yëpp kon kooku nan ngeen mën a waxe ne waa ji majhul la loolu wax ju yàqu la waay wa yakfi fii tawfiqihi te doy na ci dëgëral ko moom ihtijaaju muslim bihi fii sahih mu ne te doy na le fait que kene di ku dëgër la mooy imaamu muslim rahimahullah daal di nekk koo xamante ne nii da koo indi xadiisam si loolu doy na sëkk parce que imaam la xujja la ci wàllu yi bu indee xadiisu ku mel nii mooy sawaay dugal ko ci sahih bi nga xam ne daa daa daa daa daa daa sartal boppam ne lu wër la fiy dugg jële ci góor ku mel ni ci ak ñi jële ci ñoom ñoom Seydina euh, euh, Al-Layth ibn Sa'd xarit imaam Maalik beeg yooyu rahmatullah alayhi sawaay loolu ku dëgg loolu doy na sëkk waaw kon loolu toon nañu wa maa qawlu mi naw laysa fi sahihayn kanta wax ji ne xadis bokku na lii wane ne bon lii dëgërul mooy nekkul sahihayn fa laysa laziman fi moom c'est simple lii ñuy jàng mustalahul na ci li ñuy njëkk a xam quoi <laughs> waaw kan moo la ne sahihayn dafa ñoom ñaar ñëpp dañoo denc lépp lu hadis bu wér ci ñoom kese la nekk loolu kenn ko waxul lu dul koo xam ne defe naa ràññee wala defe naa xam voilà kon mooy loolu est-ce que day obligé que ngir mu wér foog mu nekk saxiixay ni sax imaamul Buxaari imaam Muslim wala boog mu nekk il faut mu nekk benn ci ñoom ñaar wala fi ahadima loolu amul waaw am na hadis yoo xam ne ci Sunan Ibn Maaja la ne newul fenn ci saxiixay ni te hadis yu wér lañu kon loolu loolu moom loolu moom c'est connu quoi wa o qawluhum kon loolu toll wa am fii ganimati Badr kanta li mangum badar ma fa laysa fi ghanimati badr nassun annahum lam law lam ya'lamu la kaana ajruhum ala qadri ajrihim mu ne waa léegi man dama leen laaj kan moo leen wax ci màngum badar moom loo xamante ne ab texte la bu yonent saa salaam wax wala alquran bu ñëw di wax ne ñoom bu doon ne dañoo demoon ñu faatoon leen ñoom ñëpp kenn ñoom seen pay day tolloo pay di ñu am bi nga xam ne ci lañu am màng te gañe kan moo wax lool est ce am na am na texte bu ko wax loolu amul waqad ghanimu faqat dañoo ñoom gañe la yàlla may leen gañaay ba ñu am màng waaw kanta léegi nag mu ne wa qawluhum kanta le fait que ñoom mafuurun lahum que ñoom wafuuran lahum ñoom waa Badar dañ leen a jéggal seen lépp mardiyan anhum nekk ñoo xam dañ leen a gërëm wa min ahlil janna ñu bokk ci waa ajjana laa yalzamu loolu c'est pas obligé que na taqawul obligé allah takuna wara hada martaba ukhra min afdal min loolu santu ne veut pas waa Badar ñu ëpp martaba ci l'islam bi lu ñu joyal <laughs> waaw xam nga li imaamu Nawawi doon ma ko wax keneen doon wax ne Ka'b ibn Malik le fait mu ne man de toute façon man fekke naa Aqaba mais fekkewul Badar mu ne fekke naa Aqaba mais mu ne fekke na Aqaba mais fekkewul Badar mu ne waaye képp koo xam mais képp koo xamante ne nii képp koo xamante ne nii dafa ma ne woon kaay ñu weccoo man Ka'b nu Malik al-Ansari radiyallahu anhu man ma jël li nga xamante ne mooy badar fekke badar moom te du ma fekke Aqaba parce que moom moom bu fekke Aqaba man du ma man ma fekke badar man du ma fekke Aqaba ma bañ waaw parce que Aqaba mais mooy lay taayu badar Aqaba bu amul woon badar bu am Aqaba mooy lan mooy yonent bi saa salaam bi nga xam ne ci lay exposé diineem bi waa Quraysh bi ñu gëqee bañ ne du ñu nangu jiwu l'islam yonent way sa saam di xool yeneen yi nga xam ne mooy ci tribu araab yi yeneen quartier arabe yi koo xam ne dina nangu lii muy woote ci la demoon Taif waa Taif banal comme niñ ko fi gisa woon léegi après muy profiter ci foire yi doon am marché yi doon am ay occasion majin zil majaz arabe yi doon fa daje muy ñëw di leen exposer seen diine diine yi ju bees yi muy l'islam ba ni nga xam ne ci lay dajeeg waa Ansaar ñooñu nag bu dajaloon ba ñu conclure d'accord nañ ko dimbali te dinañ pare nag ngir fat ko ak ñi ko gëm bu ñëwee meli na muy yasir jamono yooyu ñooñu budul lool bu amul woon barar bu am moo tax baax na ba tawakaatu fa euh, ci euh, saxaaba yi barar bu ñëw ci gën a fort ah loolu attention ah mooy ñi njëkk a tuuf ñi njëkk a ci l'islam ba yeneen ci la ay bi woote ñooñu ñoo nekk ci kaw waw nekk ci lu bari ba sixième kii bi Badar waa ahlu Badar di dóor a ñëw loolu la la imaamu Nawawi di wax ne waa léegi ku la ne yow waa Badar loolu lépp ñu am ça veut dire que ñoom ñoo ëpp ci dëgg la waa Badar ñoonu ñi ci ëpp ñëpp ñoom dañoo remplir laale ñeneen ñëpp mooy bokk nañ ci njëkkatu bokk ci ñi nga xam ne dañoo dem Éthiopie bokk bon pas ñëpp am ci ñoom ñu gàddaay gàddaay bu njëkk ci Éthiopie am ñoo xam ne daal nañu gàddaay jóge Médina euh, Makka boog ñëw Médina ak yooyu yëpp ñooy ñoom ñu bari ci ñoom dañoo remplir aale yooyu yëpp waaw kon loolu daa nekk loo xamante ne nii lu xam-xam solo la mooy lool la la bëgg a wax ne la kan moo la ne waa Badar malgré ne seen mbir li muy rëy kër ñoom amul martaba bu féete kaw waa ahlu Badr <laughs> Sayyidatu Sumayya ah yaayu Ammaar mi Abu Jahl ray ca Makka nekk jigéen di njëkk a rey kooku est dara jaam daa gën a féete suuf dara yaay waa ahlu badri parce que ñoom li ñu def looloo tax ba daan am ci ginnaaw ah voilà <laughs> bàyyu Ammaar muy Yaasir mi nga xam ne moom itam dañ koo faat ci noonu ñooñ seen marta ba daa kawe ah ça ne veut pas dire que bokkuñu fekkewuñ Badar rek que a ñoom waa Badar leen féete kaw ah non parce que ñooñu quand même ñoo njëkk a dugg ji dëgg la waa Badar ñoom ñëpp daanaka ñoom ñeewa yemoon ñoom ñoo njëkk a dugg <laughs> mais dalaa bëgg a wax rek que ne loolu bëgg ko faa teg noonu rek loolu lu ñuy mën a loolu lu ñuy seetaat la boo looloo tax Kaab ibn Malik saxaaba bu xam boobu quand ne man ku ma ne woon eh yow fekk nga Aqaba ah, mooy fa baya al karamal ansar fil raqabati rabbi asbil alayhim waabil al karam loolu noonu eh, nga xam ne loolu eh, mooy li nga xam ne eh, Seydi Al Hadji Malik alayhi ridwanul Maliki doon wax. doon wax loolu nga xam ne moom mu ne ku ma man fekk na Aqaba yooyu waaye fekkewul Badar mais ku ma ne woon kaay mooy xadiisam bu gudd boobu ñu gisoon fii ci Riyad ku ma ne woon kaay ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu weccoo sama Badar nga jox ma Aqaba yow ma jox la Badar damay bañ ne déet man Aqaba laay garder bàyyee la sa Badar yow <laughs> kon loolu lay wax nii voilà. ne kon nag mu ngi noonee kon lan moo la ne laa yalzamu loolu daa obligé nga nañ ko waa ji waa waa baral ak xéewal yi ñu am yëpp martaba yu kawe yi ñu am loolu day wane ne amul benn martaba bu ko féete kaw maa annahu sharirul fadli azimul qadr ànd ak këne ah bala dañ koy dal de wala di ko xaw a tuutil de mukk lu léeg ngi nit la mag bug dayo fa yàlla waaw waaw kon mu ngi doon mu tontu bu ne ak min al aqwalil batila <laughs> am na tontu bi imaam al-Hafiz Ibn Hajar bi kanam ak euh, Taqiyu al-Usmani al-Cheikh Taqiyu al-Usmani ku graw kooku nga xam ne waxoon nañ la ko nga xam mu ngi mu ngi dund ba léegi graw lool mooy façon indol yooyu pakistanais yooyu ka graw voilà <laughs> léegi euh, euh, kii mu ne al imaamu Nawawi rahimahullah mu tekki ne kanta beneen wax boo xam ne bu yàqu la <laughs> wa min al aqwal al batila mais yii yëpp day jël al al al qadi Iyad al imam al qadi Iyad moo leen moo leen tudd quoi <laughs> léegi moom lay jël par ndànk ndànk mais bokk na ci ci wax yu yàqu yooyooyee maa xakaahu yi nga xam ne nettali na ko al qadi <coughs> di al imam al qadi Iyad an ba'dihim ci yenn ci ñoom anna annahu qaala kana nee na la alladi ta'ajjala ki nga xam ne amaana ki nga xam ne dañ ko jiital sulusay ajrihi deux tiers ñaari xaaju bu ñu xaajoon ñetti xaaj pay gi mu waram ñaari xaaj yi ñu jiitalal koo fii innama huwa fi ghanimatin akhadat ukhidat eh, ala ghayri wajha mooy peut-être ki nga xam ne ba mu jëlee ci mangi ba lam ci jël jëlu ko ci wàllam mooy da koo jël te séddale guñ ko woon wala yu mel noon mu ne wa hadha ghalatun lii moom juumte gu bon a il law kanat ala xilaaf wajhiha lam yakun sulusal ajr bu doon ne màng moom ñuy am jaarul woon yoon jaxaaruñ imaam bi jox leen ko wala kay séddale loolu nan lay nekk fay ci ñoom baax na ba ki nga xamante ne daa jëloon ci ci ci màng mi loo xamante ne nii xaybar ba jógee xaybar séddale gi wuñ ko woon yeneen saa salaam da ne kooku li mu jëloon après benn xëy euh, daal di koy faat bi ñuy day waadul Quraan yi naan xëy na am law yeneen saa salaam la déedéet li mu jëloon. ci màng mi te séddale guñu ko woon loolu mooy tàkk ci moom sawara ba kenn benn waay jëb ne i yoneen saasam amay ne ko yii man de dàll yi carax yii bii shiraak bii mbar mii maa ko jëloon te séddale guñ ko woon yonent ba lay saasaam ne shiraakun am shiraakaani fi ne shiraakun mbar am shiraakaani ñaari mbar fi ci sawara mooy loolu boo lekkoon noonu téye ko noonu sol ko noonu te séddale guñ ko alalu ñëpp loolu moo tax te ñun suñu réew yi dañuy fonk quoi caisse noire ak façon caaxaan yooyu mooy alal bi ñëpp bokk loo xam ne ñëpp a ci yem yow ngeen aati moo ko benn benn waay wala sa parti wala yow président yaa sa parti waaw région yi nga xam ne opposant yaa fa nekk nga leen di nga leen di xoj doo fa def benn investissement seen tal yi kenn du ko defar alors que tal yi ñi nga xam ne sa sa sa sa ci ci réer góor gi lañ bokk ñoom dañ koo defar ba mel ni panaal alors que opposants yi seen réew yi seen seen région yi dara am ndox sax bu manqué jigéen leen di xoj waaw wal iyaazu billah ñooñu damaa foog ne dañoo kanna su ñun ñun vraiment ñun dañoo am problème waaw alalu ñëpp na ne ko tug yow tay nga problème waaw léegi kon mu ne la loolu nag la imaamu Nawawi di wax ne yow bu doon ne waa da koo jël te euh, séddale wuñ ko wala ja jaarul te nañ ko ko war a joxe nan lay nekke fay loolu di nekk bakkaar ci moom nga naan la kon nan la yore saa saa du ne fii kon doon la def loolu daa mën a nekk way doy moo tax mu ne ci wax yu yàqu yi nga xamante ni imaamul Qaadi Iyaad euh, euh, repéré na ko bokk na ci lii <laughs> voilà mu ne woo <laughs> wa zaama ba'duhum am na ñeneen ñoo xam ne imaam al-qaadi ba léegi nee na rahimahullah am na gaa yoo xam ne nee nañ anna al-muraada anna allati axfaqat yaqulu laa ajru bil asafi ala ma faatahu al-ghanima mu ne ki nga xam ne mooy ki dem amul màng kooku dina am pay ci le fait que mooy mu am benn lu ko xaw a tristesse benn loo xam ne rëccu le fait que ci li nga xam ne moom moo ko euh, rëcc ci li nga xam ne mooy ganiima bi fa yudaafu looloo tax nag ñu daal di fulandi sawaabuha kama yuda ñu daal di fulandi ak payam kama keem li nga xam ne yudaafu la ñuy eh, fulandi li man yu li man usiba ka nga xam ne dañ koo faat fii maalihi wa ahlihi ci eh, alalam ak ay ñoñom voilà wa hada al qawlu mu ne lii moom wax la joo xam ne fasidun yu yàqu la mubaayinun li sarih al hadith bu soreek li feeñ ci hadith yi mu ne wa zaama beneen wax boo xam ne moom ba'dum len anna al haditha kene hadith bi mahmulun dañ koy yen ah ala man xaraja bi niyatil bi ki nga xam ne dafa génn am yéene yi lan xare waaw waaye nag wal ganima mooy waaj ji dafa yéene dafa génn am yéene ah xare waaye am màng waaw maan léegi mu ñoom ñaar ñëpp fa naqasu sawaabu loolu nag mu tax mu yéene moo tax euh, li nga xam ne mooy yoonam daal di wàññeeku mu ne wa hada aidan da'if mu ne wax ji it wax la joo xamante ne dëgërul waaw wax sawaabu lii dëgg daal mooy maa qaddam naa te jub ci wax yi mooy li nga xam ne moom lañu ñu jiite wallahu alam léegi nag waaw boo am ñeneen ñoo xam ne dañu ne mooy lii la imaam an-Nawawi wax rahimahullah <laughs> toxal <laughs> wax imaam al-Qaadi Iyaad rahimahullah moom euh, dafa euh, bon li am imaam al-Qaadi dëgëral moom la dëgëral ne loolu la quoi te tamit bon dëgg la loolu mooy lii dëgg quoi wallahu taala alam léegi am na ñeneen ñu ne <laughs> waa non non problème bi xam nga yii la tudd am na ñeneen ñoo xam ne yeneen problème lañ tudd ngir dàq xadis bi quoi mais bon affaire bi non ganima bon mangue butin de guerre loolu xéewal la goo xam ne yàlla da koo daganal suñu xeet waa léegi loolu nan lay dagalale loo xamante ne kon loolu day wàññi payu jihaad yi euh, euh, jihaadkat bi alors que loolu bu doon da koy wàññi mais saxaaba yi kon doonuñu woon jël lool ak taabi'ina yi rahmatullah alayhi waaw te ñoom nañu doon nekkoon ñu xemmem lool ci yokku seenu pay ci lu ëpp lu ñuy xeeb même lu ñu xeeb même ci ay di di bànneexoo lu jëm ci wàllu màng yi ah waaye kon nag bu doon ne màng mi daal ku ko am dem ci xare am ko loolu day wàññi sax pay loolu kon saxaaba yi ñu jóge woon Badar waruñoo mën a gën ñeneen ñi ah voilà ak ainsi de suite <laughs> waaw sauf que loolu amul benn problème quoi <coughs> du ci am waaw waaw ndax loolu de toute façon loolu dafa leer li imaamul Qaadi wax imaamu Nawawi indi ko daa leer mooy de toute façon ki nga xam ne daa dem ci xare ñu faat ko ba pare amul benn màng kooku xam nga ne moo gën a tamit metti la nga xam ne daa dem gañe ba pare amaale nga màng yooyu waaye loolu daa leer quoi waaw loolu la parce mbir yi yépp mooy li ñu la doon wax bi ñuy firi affaire bi bu njëkk waaw te lool ku mel ni Taqi diin al Taqi Taqi al Usmani rahimahullah mu ngi koy wax kenn affaire bi leen la quoi mooy <coughs> xam nga xam nga euh, kii imaamu ar kii sax mu ngi koy indiwaale imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah kenn bon lenn la parce que euh, euh, bi li mu diggee mujaahiduuna yi loolu borom al-Fath moo koy wax. Euh, alxaafis na xajar ba pare ne da koo gis ci ñoo xam ne ñu mujj ñu la mooy mais lu sew sew bu baax bu rafet que euh, borom bi lim ji li mu diggee mujaahiduuna yi salaasu karamaat la salaasa karamaat ñetti ay teraanga ñaari dunyawiyataan ñaar yoo xam ne ci àddina bii la benn bi uxrawiyataan ñaaru àddina yi mooy mucc ak lan ak amul koom bu àddina bi nag mooy du xulul janna mooy dugg aljana waaw jeex na léegi nag mu ne waa ji nag bu dee daa dellu mucc ba pare am koom kooku am na ñaar yi nga xam ne yu àddina yi la léegi nag mu des ca yàlla bu mujj bi bu dee nag dafa mu euh, dellu amul mucc na waaye amul màng borom bi da koy euh, euh, defal pay goo xam ne mooy nekk en face di la mu waroon a am liñ ko xam ne moo ko rëcc waaw kon mu ne comme maanaa xadiis bi kon day nekk kon mujaahid bi bu dee ne daa daa faat dara ci mbiru àddina yi nga xam ne mooy payoor bi yàlla def foofu borom bi dina la ko borom bi dina la ko remplacer loo xam ne yoon la boo xam ne moom la la dencal waaw boo xamante ne loolu la quoi kon nag affaire yi loolu la lii mooy li nga xamante lii mooy kon loolu la de toute façon xadiis bi lii lay wax waaw <laughs> mu ne waa euh, moo tax lii nii de toute façon lii la voilà lii kese la voilà lii la quoi ci gàttal Euh, wallahu taala euh, alam waaw kantaa waa Badr moom euh, loolu seenum gëneel non seulement le fait ñoom ñoo ñu njëkk tàmbali quand même xare contre li nga xamante ne nii mooy ci yoonu yàlla ak yéeféer yi ak jamono jooñ nga xam ne l'islam bi dafa tumuranke woon même waxut sorewuñu mais Badar mooy jiitu voilà moo tax ñoom payoor gi ñu am daa féete kaw ñeneen ñi tax tamit c'était la première fois ganima am ñoom ñooy ñi nga xam ne sunnaay ganima ak yooyu acteem ci borom bi ci ñoom la ko njëkk jaarale waaw nga xam ne ñoo joxe la ton ci ñeneen ñi nga xam ne ñooy ñëw seen gannaaw ñépp waaw kon loolu daa nekk loo xamante ne nii euh, euh, loolu la quoi de toute façon bu ñu ne ñoom ñi bu doon ne amuñu woon payoor amuñu woon ngañaayu ku payoor loolu euh, ngañaay at mucc pay day gën a tee la ndax xadis bi moo koy wane kon nag mu ngi noonu quoi hmm? loolu la voilà <laughs> wallahu taala a'lam waaw oo tax loolu te comme man sanna fil islami sunnatan hasana kaana lahu ajru wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah loolu yooyu saa saa di wax ñoom ñoo njëkke loolu xare boo xam ne laale dëgg ba am waaw kon ba pare ganima euh, ki yooyu nga xam ne mooy àtte yooyu ñëw ci suuratul anfaal mais ci ñoom la commencé kon le fait que hmm, loolu ñi ci ginnaaw ñépp Uhud ak yeneen xare yi ba ilaa yawmi diin àtte yooyu ñu am ko ci loo xam ne ci ñoom la jóge woon ñooñu mooy ngëneel boobu c'est normal ñu gën ñeneen ñi ci côté boobu même bu dee ne gën nañ leen ci leneen kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gin a dëgër